seydna abu bakar seydna omar seydna othman seydna ali ñu siiw ñooñu nga xam ne ñooñu non ñu bari lañu wax voilà en plus ñu xamaale seen dund ngir mën a roy tamit liñ def gis tamit li ñu liggéey ci lislaam bi li ñu defal yonent bi alayhi salaam mi nga xam ne moo doon seen lépp moom seydina Yahya al-Hajjaj ibn Ilat anhu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 ab baat naan yaa ma'sharal jinni xam nga lii alxuraan la bu nekk suuratu rahmaan aaya 33 yaa ma'sharal jinni yéen mbooloom jinne yi wal insi ak nit in istata'tum ndeem man ngeen an tanfudu ngeen rëcc min aqtaari samaawaati wal ardi ci goxu asamaan léegi suuf bu ngeen fexee ba mën a ba mën a ba mën a rëcc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 kon nag foog nga may ma innahu dëgg-dëgg laa buddalii manu la ñàkk ko ci man ah, ya rasulullah yow ndawul yàlla sallallahu alayhi wa sallam an aqul ma wax loo xam ne mais ci yow mooy wax loo xam ne demewul noonu dama lay ñaan nga permettre ma ndax alxar bu xuda xare pexe la moom ñoom ak seen relation julli ñépp affaire xare lañ ko jàppe te <laughs> bu ma tegul plan mooy sama alal jooñ naax saay te diina nag diina xam nga diina bokku na ci li tax mu ñëw mooy ci maqaasidu sharia les objectifs de la charia te imam ah ah ah <laughs> euh, lu tax may fàtte turam imam Shaatibi rahmatullah alay def ci def ci lu doy waar ci al maqaasid maqaasidu sharia yooyu bokk na ci hifdhul maal objectifu charia yi tax mu ñëw bokk na ci ñoŋal alal préservé alalu nit ki doomu aadam yi looloo tax ñu tere sàcc voilà moo tax ku toje was as-saariqu ton saariqa faqta'u aydiyahuma nakaala mimma kasaba looloo tax ndax lan li hifdhil maal sàcckat bu góoru beeg sàcckat bu jigéen bi boo leen leen nuus dog leen seen loxo yi mu nekk loo xam pen peine dissuasive la ngir li nga xam ne moom lañu fàggu ci di toje gi ñu toj léegi euh, kon mu ne ko man nag kon foog ma wax ci yow loo xamante ni nii du noon da nga permettre ma voilà léegi yeneen ci ma lay saab-saab ni ko xul ne ko baax na demal nga wax lu la neex mu ne fa xarajtu xaalal xajjaaju Seydina al-Hajjaj ibn Ilaat radiyallahu anhu nee na ma génn hatta idha qadimtu Makka ba ni may agsee Makka mu ne wajadtu bi saniyati al-baydaa'i rijaalan min Qurayshin yastami'uuna al-axbaar wa yas'aluuna an amri rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wa qad balaghahum wa qad balaghahum annahu qad saara ilaa Xaybar wa qad arafuu annahaa qaryatu al-Hijaaz riifan wa manaa wa rijaala wa hum yatajassasuuna al axbaara min ar-rukbaan mu ne waa Quraysh nag neera bi ma génnee ma tàggatoog yonent bi alayhi salaatu salaam daal di dem di dem Quraysh jóge Xaybar di dem Quraysh nee maa ngi bi ma agsee bi ma maa ngi dugg si dama bi may dégmal Quraysh nee na bërëb bi naan saniyatul bayda benn xurwa benn xurlu nekk bu jege Makka noonu ci biti rek boo génnee mu ne maa ngi fa fekk rijalan min qurayshin yastami'una al axbaar maa ngi fa fekk ay góor ci qurayshit yi ci kilifaay qurayshi yi ñu ngi génn foofu di déglu xabaar yi nga xam ne ñoo bàyyeekoo xaybar ndax lan qad balaghum annahu qad saara ilaa xaybara ndax jote na leen comme information que ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal dinay dem xare jeeg juif yi fële ca xaybar loolu yëg nañ ko léegi nag comme que yëg nañ ko ñu ne tey mu dee nag laa ilaha illa allah non seydna muhammad nag maa xàllaa <laughs> ku di mbokkal ku di mbokkam nanga ko dëjal ku di mbokkam rek nanga ko jëdde na na nga ko dëjal <laughs> mu ngi door a laal laalaake nag looloo taxoon ñu doon génn ci ndax yëgoon nañ loolu que ne moom dem na fa waaw dem na Xaybar te ñoom ba ñu yëgee ñu ne waqad arafu anna annaha këne këne Xaybar de qaryatul Hijaaz moom nag buñ naan la ville vraiment la ville ah de Hijaaz bon Xaybar tax ñuy wax quand la ville par excellence ville bi nga xam ne il a il a tout ce qu'il Xaybar nag Xaybar nag Hijaaz nag moo Xaybar moo moom non mooy la ville nag ne te ñoom xamoon nañ nan naa xaryatul Hijaaz riifan wa mana non seulement moo gënoon a neex ak dund ndax gis nga foo xam ne tàndarma kese la fees ak yeneeni façon façon façon ñam ak bari ndox xam nga loolu dafa raaroon foofu Hijaaz gis nga Makka ni mu woweek foofu mais nga am lu mel ne mooy dafa raar moo tax ñoom euh, ñu ne oh lii nag moom ñoom xamoon nañ affaire boobu. ñoom xamoon nañ affaire boobu noonu ah léegi bi nga xamante ne kon lool la. wa man ah non seulement moo gën a neex dund ndax vraiment quand même. habité à Khaybar moom dañ naan comme si c'était une bu doon tay ci yenn genre kii benn seno c'est la station balnéaire de de de de Hijaz quand même ah non foofu nag liñ naan boo commune sàngam moom foofu la riche yi nekk xam nga loolu da koy gis xam nga France fii gars yi boo nee Neuilly-sur-Seine gars ne oh waaw foofu moom commune foofu moom fala boos yi ne boo nee Lyon ñu ne ah moom foofu nag mooy mooy mooy quartier bourgeois yi mooy comme loolu la woon non seulement non seulement moo gënoon a neex ñoom xamoon nañ ne foofoo gën a neex riifan wa manaa te ñoo gën a baax li nga xamante ne ni euh, mooy euh, euh, mooy mooy mooy forteresse yu baax yi mooy forteresse yu baax lañu amoon mu ne ñoom xamoon nañ yooyu wari jaalan te dañoo bari woon ay góor yoo xam ne ay guerrier lañ woon mooy gis nga yu mel noonu mooy il faut nga am ñoo xam ne nag mooy yooyu boo ko xawee am il faut nga mën a bunkeriser sa bopp si no <laughs> surtout <laughs> jamono ji teewoon moom mooy woo xaw ba léegi ah <laughs> boo demee xoola xoola euh, boo demee Afrique du Sud yi quartiers yi nga xam ne les Richard boroom alal yu mag yi ci ci ci nit ñu weex ñi ñoo ko yor mais mais dañuy bunkeriser seen quartier yi mais ngandi kii portail yi na ku ma ci sama benn frère ma ci yox naan da dem New York fan yi mais mu naan ma kii gis nga kii portail yi portail buntu kër yi yenn yi mais dafa mel ni gis nga brique brique brique brique comme móol móol lu toll noonu mooy portail bi weñ gi weñ gi kese noonu lay toll mooy gars yi dañuy bunkeriser quand même seen bopp <coughs> léegi léegi gars yi tamit loolu la woon mu ne ñoom xamoon nañ loolu lépp mooy place bi gën a neex a dund foofu Hijaz gën forti place bi gën a fortifié xam nga ne fi fi alal borom alal yi nekk moo ëpp sécurité te mooy de police jaar fa bu doon tey ñu gis ay brigades yu baax lañ fay teg gars yi def ay ronde ndax boss yi bëgguñ ko leen di troubler dans leur sone tamit koy koo xam ne da leen di trouble ci seen alal yi ñor léegi nag waa Quraysh ñoom xamoon nañ lool ci Xaybar moo tax ñu ne nag Seydina Muhammad nag sallallahu alayhi wa sallam mu ngi door a laal laalaake nag moo tax ñuy génn saa bu ñu xëyee génn wahum yatajassasuuna al axbaara min ar-rukbaan nee na maa ngi leen fekk foofu ñuy saytu di di di di di di di di laaj di seet di jéem a am ay information ci ci yi nga xam ne ñooy ñëw nee na fa lammaara aw nii bañ ma gisee ñoom waa Quraysh ñooñ génnoon foofu ci saniyatul bayda di taataan si ay xabaar yu jóge Xaybar nee bi ñu ma gisee xaaluwuñu ne alxajjaaj ibnu ilaat qaala mu ne walam yakunu alimu bi islaami indahu wallahi alxabaru biñ ko séenee muy ñëw xool gis muy ñëw silhouette am di jege ba ñu ne ñu xool ne kii alxajjaaj ibnu ne na mais heureusement walam yakunu alimu bi islaam yi xamuñ woon ne tuub naa mooy bu nee ne da ngay jël riwaayé bi imaam euh, ibn abi dunya wax mooy këne bi mu leen laajee ndax amul dara lu fa doon wane ne ñoom dafa tuub bi mu ne damaa dégg ñoom ñu ne ma lii nga fi wax de yaa masharal jinni wal insi bi bokk na ci li nga xam ne de seydina muhammad nee naay nee naay nee naay suñu borom moo ko moom loo ko wànce ci woo ko wàcce ci moom mu ne fu mu ne mu ne na mu dem kenn amul dara lu doon wane dafa tuub waaye bu dee ne tamit li imaam Ibn Sa'd wax que dafa dem Xaybar daal di tuub loolu amul dara loo xam ne waa Quraysh dinañ ko yëg moo tax mu ne waa Quraysh yëguñu woon ne gis nga gaa ñoom yëguñu woon ne man damaa tuub léegi mu ne nag bi nga xamante ni nii nag kon ci lañ ma gis ñu wax al-Hajjaj ibn Ilaat indahu wallahi al ñu ne kii di ñëw de di dégmal alxajjaaj ibn Imaam la wat nañ ci yàlla ke ne information bi ñu soxla di ko wër moom am na ko mu ngi entre ses man nañoo man nañoo xabaar ci li xew Xaybar nee na ma agsi ñu ne ma axbirnaa ya aba muhammadin waxoon nañ la ci dàkkantalam yi lool abu kilab abu muhammad ak leneen mu ne gaa yi ne ko axbirnaa waay waay xabaar nañu bi xabaar ñu yaa aba muhammad yow ki nga xam ne ay baayu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax tur bi waaw mu ne fa innahu qad balagha na anna al qati'a qad saara ila xaybar wa huwa baladu yahuda wa riifu al hijaz <laughs> subhaanallah xoolal mu agsi ñu ne ko <laughs> axbirna ya aba muhammad eh yow Aba Muhammad moo doon dàkkantalam ñun de joteen nañu ko ne annal qaati'a que ne dokkatu mbokk bi ti ma lay saab saab lañuy wax jaaruñ sax ñoom kan mooy alqaate de toute façon waxuñoo moom mooy moom lañ ci jublu mais réellement waxuñoo moom ndax alqaate kan mooy alqaate yeneen ma lay saab saab lam yakun qaati'a rahim jamais <laughs> ñoom ñoom euh, euh, au lieu ñu ne ko balaxa daa am na au minimum muhammadan noo <laughs> ñu ne jote nañu këne annal xaatiya ki nga xam ne dokkatu mbokk la ki nga xamante ne dokkatu mbokk la jote nañu këne xat saara ilaa xaybar dem na xaybara ah. te nag eh xajjaaj sa waa gis nga moom li mu xamul wa huwa baladu yahuudu yahuuda <laughs> foofu mooy dëkkub juif yi seetatatat moom xamu ko woon xam na war riiful xijaas yi place yi dàq moo dàq ci xijaas ñooñ nga foog ne seen place bu baax boobu seen ville bu neex dëkk boobu dinañu bàyyi noonu saway riif bi <laughs> dinañu bàyyi noonu moom mu ñëw di ko jël noonu xaala nee na ma xultu qad balaghani dhalik alxajaaj nee ma ne leen si man itam information bii ngeen am këne euh, dem na euh, xaybar man it jote naa ci xabaar boobu dikkal na ma xabaar boobu dégg naa ko man it alxajaaj ba pare mu tegal leen ci wa indi min alxabari ma yasurrukum mu ne leen nag am naa yëg leen dégg leen abshiru ya ahla makka dégg leen wa indi taman am naa minal xabari ci xabaar gis nga non seulement yëg naa ne mu nga Quraysh mu dem na Xaybar waaye dikkal na ma fa mu ne xabaar boo xam ne da leen di bégloo yéen waa Quraysh nee bi ma waxee lool mais gars yi gëmewuñ ko fal tabatu bi jan bay naaqati yaquluna ihin yaa xajjaaju nee euh, euh, euh, mais gaa yi dañu mujj di bousculante bi ñu déggee ma wax leen ni am ngeen dégg naa te am naa fa xabaar boo xam ne da leen di bégloo yéen waa Quraysh nee na gaa yi tàncaloo di puusante ngir jege si ma ngir jege sama sama naaga gi ma waroon sama gëléen gu jegeen gi ma waroon ñuy raj-raj loo ngir ñëw gaaw dégg xabaar bu neex bi ma leen wax ne dina leen neex jóge Xaybar yaquluuna ñu ngi naan ko ihin yaa Hajjaaj atihim yaa Hajjaaj mooy gaawal nga nga xabaar bi waay waay xaddis naa yaa Hajjaaj ihim gaawal nga indi xabaar boobu waay waay waay waay yaa Hajjaaj waay qaala nee na man leen qultu nee na man leen huzima hazimatan lam tasma'u bi mithliha qat wa qad qutila ashaabuhu qatlan qatlan lam tasma'u bi mithlihi qat wa usira Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam asran wa qaalu laa naqtuluhu hatta nab'atha bihi ila makkata fa yaqtuluuna fa yaqtuluhu bayna adhurihim biman kaana asaaba min rijaalihim waaw <laughs> alxajjaa gën a enfoncé nag lëkkalu nag lée waa waa Quraysh nag nekk nag ci stage non gars yi fii mu ne non xabaar bii moo dàq bu ñu mas a am ci seenu dund ñoom d'après ñoom mu ne leen huzima hazima gis nga xabaar bi ma jële xabaar euh, xaybar mooy lan gis nga seen waa ji ngeen wax alqaati' boobu ñu seydinaa Muhammad mi ngeen di wax alayhi salaatu wassalaam huzima hazimatan mais gis nga dañ ko dañ ko noot noot goo xamante ni nii dañ koo boom gañe leen gis nga xare bi mu demoon noonu ci juif yi mais juif yi dañ koo gañe gañe boo xam ne lam tasma'u bi misliha qat masu ngeen a dégg une défaite aussi retentissante loolu moom xalaat Quraysh masu ngeen dégg défaite bu mel noonu gaa yi defe nañ ko nag défaite boo xam ne masu ngeen koo dégg mu ne leen waqat qutila asxaabu xaaral ma leeralal leen nan lañ ko defete nan lañ ko defewe nan lañ ko gañe mu ne waqat te dëgg-dëgg qutila asxaabuhu waa xaybar gis nga juif yi ray nañu dañu dessiner saxaabaam yi eh, da saxaabaam yooyu di ànd ak moom nii di xeex ak yéen Badar ak Uhud yi ñoom ñépp dessiner nañ leen ko fa ku fa ñëw ray nañ la juif yi ray nañ la xat lan mais gars yi ñi ñu leen doon rayee dafa jéggi dale lam tasma'u bi mithli mais ray goo xam ne d'une façon boo xam ne masu ngeen a dégg ray gu mel noonu xattuf mais mais masu la tap mais masu la am seen passé masu ngeen a dégg nit ñoo xam ne dañ leen defe dañ leen a gañee noonu raye leen ray gu méttee noonu te nag li leen gën a bégloo yéen Quraysh xoolal li leen ji fi defal wa usira Muhammadun asran Seydina Muhammad mi ngeen soxla Seyd sallallahu alayhi wa sallam mais gars yi jàpp nañ ko prisonnier il est prisonnier des de Khaybar jàpp nañ ko asran ak waay yow ma ne <laughs> mais yéen leen dañ di font quoi jàpp nañ ko maa leen wax lii man xaal xajjaaj mu ne te gaa yi gis nga xam nga lan lañ waxa gaa yi mais gaa yi seen xar kanam yi boo gisee seen xar kanam yi mais mu ngi mel ni ñun ne kaay leen dugg àjjana subhaanallah bég mbégte gi mais manoo ko takk waa Quraysh kontaan ndax loolu mooy noon kat waxoon nañ ko fi bu yàggul sab noon noon dëgg-dëgg noon ki mu noonool bu nekkee ci lu neex moom da koy metti ba jar na ko toog fa di jooy waaye ki mu noonool bu nekkee ci naqar da koy neex ba jar na ko maye feet maye lim am yépp ndax kontaan toog fay jooy ndax kontaan waa Quraysh non non seen xar kanam yi ne yanjal la ko yanji xol yi tooy xepp ndax kontaan bim leen ne tegal leen ci wa usira Muhammadun aslam te jàpp nañ Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def ko prisonnier ñoom juif yi wa qaalu ñu ne laa naqtulu duñu ko rey sax dañ koo jàpp prisonnier moom moom dañ ko jàppuñu ko rey ko comme mais dañ ko jàpp mu il est prisonnier à Xaybar dem leen hatta nabasa ñoom nag ñu ne pour yombal leen ko yéen waa Makka nee nañ duñu ko rey lu dul ne dañ koy indi fii dañ koy indi à la Mecque ñi nga xam ne ay mbokkam ngeen mu def leen lim leen def toroxal leen tas seen ànd bi yàq seen dëkk bi ba pare ñuy wax mu xare yéen euh, kii Badar rey kilifa yu toll Abu Jahl rey ñoom Utba ñoom Shayba ñoom ñoom ñoom ñoom Abul Bakhtari ñoom ñépp mu daal di leen rey kilifa yu màgg yooyu ay waay waay waay waay ñoom Umayya ibn Khalaf moo tax juif yi nee nañ duñ ko rey lu dul ne Makka lañ koy indi yéen lañ koy indi yéen jarul ngeen di sonn xaaraleen rek bu ko defee fa yaqtuluuhu bayna azhurihim yéen bu ko defee yéen leen ñoom dañ koy jël jox leen ko livrer leen ko ngir yéen ngeen rey ko seen biir fii ci màkk ñépp di gis bi man kaana asaaba min rijaalihim ci ñi nga xamante ne ni ñoon la jàppoon ci seen gaa yi fi nga xam ne mooy mooy Badar comme gaa yi nga xam ne jotoon nañ leen a rey yéen ngeen fayul ñooñu voilà bu ko defee yéen da ngeen di fayul gaa yooyu seen ñiñ leen rayaloon Badar ñiñ leen rayaloon Badar ngeen fayu ko ci bu ngeen ko jàppee voilà ñoom léegi ñoom lool lañ décidé nee nañ fii lañ koy indi ngeen ray ko seen biir mu nekk loo xam ne mooy remplacer bakkanu ñoom Abu Jahlin yeeg gaa yooyu kilifa yu màgg yooyu nga xam ne moo leen faat nee na gis nga bi ma leen waxee lool xam nga lii na lool laaj yeneen tool yi ne ko fu ma jaar nag dinaa wax dara de. ndax ma ko deful waa Màkka du ma jot ci sama alal yan sa sam ne ko defal nee na gis nga bi ma leen waxee lool moom al-Hajjaj ibn Ilat radiyallahu anhu nee na fa qaamu wa saaxuu bi makkata wa qaalu qad ja'akum al-xabaru wa hadha Muhammadun innama tantadhiruna an yuqdama bihi alaykum fa yuqtala bayna azhurikum nee na gars yi gis nga bi ma paree non gars yi gis nga dañu mujj ñépp mel ni man manam cundum lañ fa mujj bàyyi ak nañ feesa woon sama wet ñépp daw utali ruyalu màkka yi ak mbeddu màkka yi di yuuxu di yuuxu bi makkata ñu ci koñi màkka yi ñu nga naan qad xabar qad xabar waay waay waay waay waay xabaar bi ngeen soxla woon xabaar bu neex bi ngeen doon xaar waay waay la bonne nouvelle agsi na agsi na agsi na li taxoon ñuy génn suñu génn gi fan yi yépp neenul qad ja'akumul xabar dëgg dëgg dikkal na leen xabaar bu baax bi wa hada gis nga mu ngi nii muhammadun mu ngi ñëw suuf yaa ngi koy indi mu ngi ci yoon bi innama tantadiruna an yuqdama bihi yéen daal yéen waa Makka li leen dese leen kesara toog leen ngeen xaar ñu dégmal ko indi ko yeew ko seene ko indi ko ci yéen fa yuqtala bayna azhurikum bu ko defee ñu ray ko ci seen biir yéen waa Makka ngeen jàpp ko ray ko ci seen biir loolooy xabaar bu neex bi allah waa Makka bég fépp di feet xaala alxajjaaj nag nee na ma topp leen ñëw ba fekk leen Makka ma ne leen nag léegi comme que demee na nii xaar ne jox naa leen la bonne nouvelle léegi nag il faut yéen it ngeen jàppale ma ci leen ñu ne ko lañ la mu ne a'inuni ala jam'i mali bi makka wa ala ghurama'i fa inni uridu an aqdama xaybara fa usiba min falli muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabihi qabla an yasbiqani tujjaaru ila ma hunalik mu ne leen nag ah, foog nag ngeen dimbali ma ci benn mbir ñoo ko lu lee lay dimbali mu ne a'inuni ala jam'i mali bi Makka wa ala ghurama'i léegi dama leen di ñaan yéen waa Makka ngeen jàppale ma ci ma dajale sama alal ji ma am Makka yépp nag yépp ak bi nga xam ne yéen yéen ci seen bopp yéen ci seen biir ñi nga xam ne ñoom ñoo ma yoreel ci yéen dangeen may may ngeen fay ma tamit jàppale leen ma fay ma tamit sama alal ñi ma yoreel ci yéen te sama yeneen alal yi ma fi am feneen ñeneen ak feneen ngeen jàppale ma man koo dajale ndax kat fa inni uridu man al-Hajjaj ibn Ilat radiyallahu ta'ala bëgg gaaw dama xay an an aqdama Xaybar damaa bëgg a dégmal dem Xaybar léegi ndax commerçant laa comme ni ngeen moo xamee commerçant nag bu occasion taxawee moom il saisit la balle au bond moom day non du bàyyi marché bi neex a ngoog marché bu neex a ngoog mooy lan fa ba ma gaaw dem xaybar man a am min li muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ci defet gi nga xam ne mooy la la nangu ci muhammad sayyidina muhammad alayhi wasallam ak saxaabaan yi bañ leen gañee butin de guerre alal alal dañu fa ëndaale yooyu yëpp ak tamit la fait ñoom di seen bopp ñu war a leen a jaay ñañ ca war a jaay ma mën a jënd ci butin de ger bañ ba ba juif yi nangu ci ñoo ak yooyu yépp man ci lool laa bëgg kon nag gaaw leen ngeen dajaleel ma sama alal ndax commerçant laa waay waay waay bëgguma occasion boobu raw ma qabla an yasbiqani tujjaaru ila ma hunali balaa yeneen commerçant yu mag yi di yëg xabaar bi di ma fa jiit man xajaaj jënd lépp bala maa ñëw ndax mu marché biiru tout le temps lay am produit bi yomb na ndax gañe nañ leen nañ gaaw jëndi marchandise bu ko defee ñu man cee am bénéfice bu baax ëllëg mu wax loolu waa màkk nee na gaa yi kay xam nga ne loolu moom daay ku leen ëndeel xabaar bii moom loo bëgg ñu jox la moom mu ne fa xaamu fa jamaawu lii maakaane lii ka ahasi jam'in sami'tu bihi nee na gaa yi ci saasi lañ jóg ñu mobiliser ah naa ñoom Abu Sufyaan ay wa gaaw leen wër leen ci fépp waxal fi ki ku la yoreel ci Makka ñépp dinañ la fay fu sa alal ne waxal Hajjaaj ñu jàppale la léegi gars yi ci saase lañ jóg nee na ñu daal di may dajaleel mais lu yàggul gars yi dajaleel ma sama alal ka ahasi jam'in sami'tu bihi nii mu mais masumaa dégg dajale alal bu gën a gaawe noonu récolte de dons bi sax du récolte mais dajale ay det yoo xam dama ko amoon ñu dajaleel ma ko ba jox maat ma ko mais nee na masumaa gis gaawaay bu mel noonu yaa yee bëgg nga naan lan yaa def ñoom galaas nee na xaala sayyidina al-Hajjaj nee na radiyallahu anhu wa jitu saahibati na ginnaaw gi nag ma dikkal sama soxna si fa qultu ma ne ko maali ma ne ko sama alal ji laa bëgg mu agse mu dugg Makka agsi na wax ak ñoom après mu dem fi soxnaam nekk soxnaam am na yenn riwaayu ñu ne ñoom moom mbokk mbokk kii mbokk ñoom Seydina Mus'ab ibn Umayra ci waa Banu Abdiddar la bokkoon ndaw si mu ne leen mu ne ndaw si maal yi mu ne wa kaana indaha maalun mawdu' fa la'allii alhaqu bi Xaybar fa usiiba min furasil bay'i qabla an yasbiqani tujjaar mu ñëw wax soxnaam li mu wax ñële waa Makka ne ko yow sama alal ji nga ma yoreel ji ji nga yor ji nga xam ne yaa ma ko fi yoreel yaa ma ko doon dencal laa bëgg nga daj nga génneel ma ko nu mu gën a gaawe mu ne tax dama fa alal xam ne gu fa gu ko dénkoon la gu ma ma ne ko ndax bu ko defee ma gaaw dal di dem xaybar lu mu gën a gaawe mën a am ci la nga xam ne mooy butin de guerre ba ñuy jaay te jële ko ci jullit ñi laata commerçant yi di ma ci jiitu nee na léegi mais sauf que Makka moom xam nga Makka dafa am ñoo xam ne même bu dee tuubuñu woon mais dañu jege woon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dañ doon nëbb seenu tuub ñenn ñi moom ay yéefar la ñoon mais quand même ñoom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lañ gënoon a jegeel que waa Quraysh ñi ñu bokk ci ñoom bokkal li ñu gëm moo tax mu ne fa lamma sami'a al-Abbaas ibn Abdil Muttalib al-xabara wa jaahu anni aqbala xatta waqafa ila janbi wa ana fi xaymatin min xiyaami tujjaar nee na nag bi nga xam ne ci la ko seydna al abbas ibn abdul muttalib dégg xabaar bi ma fi indi fii màkk que ni gañe nañ yonent bi aleyhi salaatu wasalaam rey nañ saxaabaam yi moom jàpp nañ ko prisonnier ñu ngi koy waa xaybar sax nee nañ màkk lañ koy indi ngir yéen waa màkk ngeen rey ko ngir prendre seen vengeance ci ñu leen reyal kilifa yim leen reyal seydna al abbas ibn abdul muttalib di bàyytixu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam makkal ne woon nee na mu daal di dikk ba dégmal daal di ñëw ba taxaw sama wet ma ci benn tànt boo xam ne ci tàntu commerçant wu màkke yi fekk dajale alalam ak yooyu di wër ci kii yéeg yooyu nee na fa qaala loolu mooy riwaay imaam ibn Sa'd bi kii dee riwaay imaam ahmad ibn hanbal bi dane seydna al abbas ba mu ko yégee moqira nee na non seulement jullit ñi dañoom ñépp sëngéen mooy ñi newoon màkk gëmoon waaye doon nëbb seenu ngëm doon nëbb seenu ngëm moo tax mu ne boobu mu ne wa fasha zalika bi makkata wan qamaa al muslimuuna wa adhara al mushrikuuna wa sururan wa balagha al xabaru abbaasa fa uqira wa ja'ala la yastati'u an yaquum ci riwaaya imaam ahmad bi mu jële ci seydna abdurrazzaq mu jële ko ci maamar mu jële ko ci seydna saabit mu jële ko seydna anas ci boobu mu ne moom seydna anas ibn malik radiyallahu taala anhu mu ne alxajjaaj ibn ilaat bi nga xam ne ci la ñëw ba wax loolu noonu waa makka mu ne wa fasha daalika bi makka xabaar bi daal di tasaaroo biir makka mu ne fan qamaa almuslimuun jullit ñi jullit ñi mais koo ci gis mu ngi mel ni gis nga maqaame yooyu min xashab yooyu comme gourdin lañ ko dóor ci bopp ngir ngir ngir doya dal mooy ñépp sëngéem moom muy jour bu triste ngir jullit ña nekk Makka mais dañ doon nëbb seenu ngëm ñu triste triste goo xam ne ñépp sëgg koo ci gis mu ngi mel ni àddinaam moo tukki mu ne wa azhara al mushrikuuna farahan wa surura kantaa yéefér yi ñu daal di fay wane benn spectacle de contentement boo xamante ne nii seenu wane fa seenu kontante ak seenu mbég gu jéggi dayo mu ne wa balagha al xabaru al abbaas fa uqir nee na seydna al abbaas ibn abdul muttalib moom bi ko xabaar bii ma indi dikkalee fa uqir dafa mel ni tànk yi lañu cor fi mu war a taxaw tànk yi muy taxawee lañ cor mënatu la dox wa ja'ala la yastati'u an taqum wax an waxu mën dox mais taxaw sax mënatu ko mel ni ci cheville yi lañ lañ dóor jaasi dog ko taxaw mënatu ko toog kese la man bi riwaay bii mooy bi gën a dëgër bu seyna imaam Abd ibn Isaaq bi boobu dane dafa bi mu ko yëgee dafa ñëw fekk ma ma nekk ci xayma yi tujjaar yi commerçant yi bu dee ci riwaay imam ahmad bi ñu nekk sànq nii bi ñu la wax sànq mu ne dafa mujj ba mënula jóg moom na la Abbas ndax vraiment tristesse gu ko dégg ba mu déggee ñu ne doom mbokkam bi kat jàpp nañ ko prisonnier te léegi ñu indi ko Makka ñu war koo rey nee na mu daal di tëdd daal di woo doom ji xusam Qusam ibn al-Abbas muy Qusam nekkoon magu Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu moom Seydina al-Abbas mu daal di jaaxaan teg Qusam ci dënn bi ne ko nag waxal hayya Qusam hayya Qusam shabihu dhil anfi al-asham nabiyyu dhin ni'ami non nabiyyu dhin ni'am yurghimu man ragha voilà xayya xusam xayya xusam naan ko xusam ñëwal jegesil ci man yow mi nga xam ne yaa nuroog boroom bakkan bi nga xam dafa jóg shabihu zil anfil asham nabiyu zil ni'am muy yonent bi nga xamante ne mooy yonent xéewal gi yurghimu man raghim képp koo xamante ne ku bëgg moom mu torox la yow yaay torox de toute façon buur yàlla dina toroxal képp koo xam ne da ngay bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam torox buur yàlla dina la toroxal daal di koy dimbali moom yonent bi alayhi salaatu salaam ci kaw après ci riwaay boobu dana dafa yónni léegi na Abbas dafa am ku mu yónni benn jaamam ci Seydina na hajjaj ibn Ilaat ngir mu dem daal di leerlu xabaar boobu léegi buñ ñëwaatee ci riwaayu imaam ibn Isaaq bi ñu ne woon te tàmbalee woon ko mu ne kon Seydina al Abbaas bi mu déggee loolu xabaar bi aqbala xatta waqafa ila janbi wa ana fi xaymatin min xiyaami tujjaar nee na maa ngi taxaw fekk mu nga ñëw mu ñëw fekk si ma maa ngi nekk ci benn xayma ci xaymaay commerçant wu de la Mecque yi nee na fa qaala mu ne ma yaa Hajjaaj maa haadha alladhi ji'ta bihi nee mu fekk ma ci biir xayma yu ne ma mais mais xajaaj lan mooy xabaar bi nga fi indi mooy lan lii nga fi wax ma dégg ñu ne yaa ko fiy wax mooy lan qaala nee na ma ne ko qultu wa hal indaka xifdun lima wada'tu indak nee na ma ne ko pour moi pour bañ a éveiller les soupçons nee ma ne ko est-ce que am nga yow am nga loo denc li ma def ci yow mooy la ma la joxoon la ma teg ci fa teg ko jox la ko est-ce que garder nga ko ba léegi mu ne ko waaw xam nga comme que day wër di dajale xaalis yi kon mooy man maa ngi ñëw sa kër léegi ñeneen ñi buñ ko déggee dañuy foog ne dañ naan bon amaana boo comme nit ñëwee ci ñun di wër bopp ba léegi noonu la fay demee rek ngir jëli lam ko yore waal indaka hifdu ndax am nga ak ak ak ak préserver loo mën a ak pré ah looy préserver lima wada'tu indaka li nga xam ne moom laa teg ca fa yow Seydina Abbas ne ko waaw nee na ma ne ko fastaxir anni hatta alqaaka ala xala fa inni fi jam'i maali kama tara fansarif anni hatta afrugh nee na nag ma ne ko comme que noonu la kon nag fastaxir anni mooy kon demal bàyyi ma fii ma nekk man ba ni may ñëw fekk la dinaa ñëw waxtaan ak yow Abbas dinaa ñëw gis la petoog yow wéet ak yow en aparté ndax comme niñ ma gisee nii danga maa fekk ma nekk ci dajale sama alal yi kon nag demal fan sarif anni hatta afro demal ba ma pare bu ma paree dinaa la fekk fa nga ne waaw nee bi nga xamante ne nii seydna al abbas euh, seydna al mu ne hatta ida faragtu min jam'i kulli shay'in kaana lii bi makk wa ajma'tu na dama bàyyi nag ba dajale fan yooyu sama alal yépp ba moom deseetuma fa fiftin tus lépp góob naaw lépp jël naaw lu ma fa am ci alal récupérer naa ko man al-Hajjaj ibn lépp ma jël ko léegi nag bi ma paree ci lool ci laa dem nag ba nga xam ne ci laa jël décision nag ngir jóge Makka nag daal di dem ma daal di dem gisi ki nga xam ne mooy Seydina al-Abbaas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa fa qultu ma ne ko ihfaz alayya hadiisi ya Abal Fadl ma ne ko yaa abal fadl loolu moo doon dàkkantalu seydna al abbas ibn abdil muttalib radiallahu taala an mooy doomam jottudoo al fadlu al fadl ibn radiallahu taala an il jamii nee na ma ne ko mu nee na ne ko bi ma paree ma ñëw daal di koy gis ma ne ko yow abal fadl yow al abbas fa inni axsha talaba thalathan ixfad alayya xadiisi yaa abal fadli fa inni axsha talaba thalathan thumma qul ma shi ma ne ko nag gis nga yow al abbaas abul fadl lenn laa lay ñaan boo bëggee ma xabaar la dencal ma préserver ma dencal ma lii ma la bëgg a wax dencal ma ko ñetti fan ñetti fan na nekk na yem entre man ak yow ndax damay ragal boo bu ma la ko waxee génn di dem nga wax ko ci nim gën a gaawe waa Makka ils vont dañuy yónni ay nit ngir ñu ratissé ji dëkk bi fii àll bi ngir daj ma ngir jàpp ma loolu laay ragal kon nag trois jours il faut nga nangumaa nangul loolu bu weesoo nag summa qul ma shi'ta nga wax lu la neex bu ñetti fan yi weesoo lii ma la wax bu la neexee nga wax leen ko mais fekk amul bu leen ko wax Seydina Abbas ne ko afal ne ko aha kay dinaa def li nga wax baax na waxal nee na ma ne ko fa inni wallahi man alxajjaaj laqad taraktu ibna axik aruusan ala binti malikihim yaani safiyata bint xuyay wa qad iftataha xaybara wantasala ma fiha wa saarat lahu wali asxaabi nee na ma ne ko Abbas fa inni gis nga man alxajaaj maa ngi wàcc yàlla wallahi wàcc naa ko ci yàlla laqad taraktum na axika arusan ala ala binti malikihim ne gis nga sa doomu mbokk bi di sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcc naa ci yàlla man al Abbas man alxajaaj ibn Ilaat maa ko bàyyi muy mu muy céetal doomu muy céetal ak doomu kan buuru waa Xaybar mooy kan mooy Safiyata bint Huyay di Safiya bint Huyay mi ngi sànq di doomi san sàngee Huyay ibn Akhtab moom laa bàyyi muy céetal ak moom ba ma fay jóge di ñëw màkk waqadif tatax Xaybara te moom sa doomu mbokk bi ubbi na xaybar wante salama fiha lépp lu fa nekk nag ci alal lépp lu fa nekk ci alal moom génn na moom moo ko moom mujj na ko moom lépp génn na génn na ko yor ci loxoom moom moo ko moom léegi wasaarat lahu mu mujj nekk moomeelam wali asxaabi ak saxaabaam yi radiyallahu léegi al abbas ne ko maa taqulu yaa xajaaj ne ko xajaaj seetaatal li ngay wax yow xabaar bi ñu fi indi ba waa Makka bi dëj ñi yépp nan nga mën a ñëwaate wax lu contraire nii nee na ma ne ko qultu ii wallahi fattum anni wa laqad aslamtu wa maa ji'tu illaa li aaxuza maali faraqan min an uxlaba ali fa idaa madat salaasun fa azhir amraka fa huwa wallahi alaa maa tuhib Seydina al-Hajjaj ne ko Abbas yaa Abbas yaa Abbas gëmal li ma la wax ii wallahi wat naa ko ci yàlla man al-Hajjaj ibn Hilal faktum anni nëbbal ma lii ma la wax wallahi mooy li am wala qad aslamtu gis nga man mii nga gis dangaa fam ne yéeféer la qad aslamtu damaa tuub tuub naa de mag sa doomu mbokk bi man ci diineem laa ne wamaa jitu illa li axuda maali gis nga boo ma gisee Quraysh lii li tax ma ñëw fi comme que damaa tuub te Medina laay dem dëkki gis nga leen ma fi indi ngir dajale sama alal keese moo ma fi indi faraqan min an ughlaba alay ndax dama doon bañ gis nga bu ma toogoon Xaybar ànd ak yonent bi alayhi salaam dem Medina waa Makka yëg ne tuub na sama alal dañ ciy teg loxo comme niñ ko defee mu defeek muhaajiruuna yi fi jóge kansa ñi fi jóge fii gàddaa dem ku fi dem bàyyi fi kër gaa yi titre foncier nañ ko alal jang fa bàyyi jël nañu ko man nag lool laay ragal loolu laay bañ moo tax ma ñëw fu camoufler wax lu mel nii xabaar bii ndax lii rek laa mën a wax ngir mën a jot sama alal léegi nag jot naa alal ji yépp wallaahi al Abbaas lii ma la wax mooy dëgg bañ ñu noot ma jël sama alal moo tax ma wax lii te dama cee d'accord ak sa doomu mbokk fa ida matat léegi al abbas ni ngay def gis nga bu ñetti ñetti fan yi ma la waxee dama la koy répéteel ndax bëgguma ku ma kar ku ma dab fa ida matat thalaathun fa azhir amrak gis nga bu ñetti fan rombee feeñalal sa mbir demal ci seen biir nga wax leen man lii ma la wax te après nga toog nga xool ndax est-ce que lii ma la wax du mooy am mooy li am lii ma la wax mooy am li ma leen njëkk a wax dama leen doon tuur lëndëm ngir mën a jot sama alal jot naa ko maa ngi dem sama yoon waaye Abbas bu ko fàtte de ñetti fan dencal ma sama mbir mii balañ may dab foo huwa gis nga sa doomu mbokk bi wallahi maa ngi koy waataat ci yàlla man al Hajjaj ibn Ilaat ala ma mu ngi ci li nga bëgg yow bëggoo lu dul mu nekk ci jàmm wallahi mu ngi ci lu raw jàmm wax naa la mu ngay céetal dama ko bàyyi muy céetal ak Safiya bint Huyay di teen doomi buuru Xaybar faagaagal na waa Xaybar Xaybar léegi taxta imrati ibn axi ci sa suufu contrôle sa doomi mbokk mi la ne di Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam te man jullit laa de tuub naa de xaala mu ne bi ah jaaj waxee looleen mu dem mu ne xatta ida kaana yawmu saalis ba ni nga xamante ne nii ci la ñetteelu fan bi ci riwaayu imaam ahmad bi rahmatullah alayhi nee na bi nga xam ne loolu la moo xam nga jaam bi la waxoon jaam bi nee jaam bi bi mu ñëwee Seyna dafa ñëw gis Seyna alxajaaj Seyna alxajaaj ne ko demal nga bégal ko bégalal sa sang bi te ne ko na waajal nekk foo xam ne moom kese fay ne dinaa ñëw wax ko lu ko neex jaam bi dafa ñëw wax ko lool al abbas ci saase mu ne ko goreel naa la ndax kontaan xam na ne ginnaaw gi mu dem ci këram ba comme que nee ba mu ñëwee gis ko këram nag mu ne ko nag ñetti fan nga may may sëy na al abbas après ba ñetti fan yu jotee dafa dem gisi soxnaam dem këram ne ko ana mu ne ko alxajaaj da dem na am na ñetti fan ngir gina leerlu xam na bi muy dem fii la jóge ci moom mais gina leerlu mu ne ko dem na def na ñetti fan mu ne ko yow doomi yow wax soxna si boo bëggee lu baax ngir sa sa boroom kër bëgg koo topp demal nga ànd ak moom demal nga ànd ak moom nga fekk ko Medina ndax sëy Seydina Muhammad mi ñuy wax dara dal ko moo gañe sax mu ne ko dafa mel ni yow Hajjaj li nga yow Al Abbas li nga wax dafa mel ni dëgg la ci yow de mu ne ko looloo am tam sa sa boroom kër ma ko wax léegi ci riwaay imaam ibn Isxaaq bi mu ne bi nga xamante ne nii xatta ida kaana al yawm ath-thaalith labisa al-Abbaas xullatan la wa taxallaqa wa axada asaahu summa xaraja xatta ata al-Ka'bata fa taafa biha bi nga xamante ne ci la troisième troisième jour bi ko al-Hajjaaj waxoon jote Seydina al-Abbaas daal di jóg daal di sol yére bu rafet yére bu rafet wa taxallaqa mu parfum wu ci parfum yu neex yooyu at taxalluq mooy at tatayyub mu daldi laal neex parfum bu neex wa axada asaahu mu jël yatam woowu summa xaraja xatta atal kaaba fa taafa biha mu daldi dem ba agsi ci kaaba gi moom seydna al abbaas ibn abdil muttalib radiyallahu taala anhu après mu daal di wër kaaba gi mu ne fa lamma ra'awhu bi ko waa màkk gisee qaalu ñu ne ko yaa abal fadli hada wallahi at-tajalludu li xarril musiba ñu gis ko muy wër ak yére bu rafet bi mu sol di xeeñ lu neex romb ñaa ah moom al Abbaas parfum bi neex naa gaa yi nag ne ko yaa abal fadli é <laughs> eh, yow abal fadli hada lii ngay def de wallahi waat nañ ci yàlla mooy ak tajal lu du mooy di jéem a dëgër dëgërlu li xarril musiba lakk-lakku musiba dal la ngay jéem a wan nit ñi ne laalu la quoi di jéem a gëriyee gëriyeelu te yaa ngi waaj a dee mooy xabaar bii nga daj xam nañ ne yaa ngi waaja a dee sawaay sa doomi mbokk bi nga xam ne moom lañ def liñ koy def fële xaybar te léegi ñu andil ñu ko ñu faat ko ñu ko wallahi xam nga ne lii ngay def mel ni dara dalu mel ni xabaar bu garaaw an dëkkalu la nga ñëw sol sa rafet ñëw parfum wu di wër kaaba gi wallahi wat nañ ci yàlla ni haadaa lii ngay def ak tajalludu mooy di dëgër dëgërlu li xarril musiba ci lakk-lakk musiba bu la laal mu ne leen kallaa déedéet lii du ak tajalludu ah. wallahi alladi xalaftum bihi li ngeen waat noonu waat naa ko ci li ngeen waat wallahi waat naa ko ci yàlla alladi mi nga xam ne xalaftum bihi moom ngeen waat léegi bi ngeen may wax laqad iftataha muhammadun xaybar waat naa ci yàlla man al abbas kana seydina muhammad sama doomu mbokk mi ngi ubbi na xaybar wa turika arusan ala binti malikihim ta ñu ko bàyyi muy céetal ci doomu seen buur ba buur waa xaybar wa ahraza amwaalahum jël na seen alal yépp moo ko moom dajale na ko moom wama fiiha ak la nekk xaybar yépp moo ko moom wa asbahat lahu wa li ashaabi xaybar alal yaak lépp daal di mujj ci ay loxom ak saxaabaan yi moom sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala an sahabati qaalu waa màkka ne mo man jaa bi hada al xabar man jaaka bi hada al xabar xam baas da ngaa dof léegi wala lan kan moo ëndil xabaar bi ngay wax mu ne qaala Seydina Abbaas ne alladi jaakum bima jaakum bi wa laqad daxala alaykum musliman wa axada maalahu fantalaqa li yalxaqa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabihi fa yakuuna ma'ahu ñu ne ko dangaa dof wala dangaa perdre la tête bay wax xabaar bu mel nii bu wuteeg li ñu wax alxajaaj wax barki démboo Njaay mu ne leen ki ma ko wax mooy ki leen wax loolu alxajaaj mi ngeen wax moo ma wax lii alxajaaj ne Ilaat moo ma ko wax mu ne leen nag wala xat daxala te dëgg-dëgg gis nga bi mu ñëwee ci yéen dafa tuuboon mais comme que bu ko wanee woon ñu ra ngeen ray ko moo tax waxu ko léegi dafa créer loolu wax leen loolu ngir wa axada maara ngir mu mën a jël alalam dajale alalam fantalaqa après bi mu ko dajalee dem na yoonam nag ngir lan li yàlla xaq ngir mu dem dabi nekki ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaan yi boo ko defee mu nekk ak ñoom alalam ji la doon bëgg a jël moo tax mu këpp leen lëndëm tuur leen lëndëm wax leen loolu fa qaalu gaay na xam ne Seydina Abbaas wax na dëgg lii mu wax nag mooy li plausible na ndax alxajaaj nee na mes nekkatu fi te bi muy dem c'est vrai wax nañu ñu dajaleel ko alal ji yépp fa qaalu ñu ne yaa la ibaadillah in falata aduwullah ama wallah law alimna la kaana lana wa lahu sha'n ñu ne yaa la ibaadillah mooy ci yéema ooy way way way way jële way way woonañu way aay way jaamu yàlla yi way waay waay waay in falata aduwullah way noonu bi yàlla bi àlla xajjaaj ricc na kii moo di noonu bi yàlla rëcc na ndax dem na de toute façon bu ñu ko toppee du ñu ko dab ndax ñetti fan ngi dem na yoonam amaa wallaahi wat nañ ci yàlla amaa waawi yi wat nañ ci yàlla ne law alim na ay woyu bu ñu xamoon ne liim ñu doon wax ndeke ay moo nekk ca gannaaw dëgg dara wa lahu wat nañ ci yàlla kon suñu digganteeg moom mbir dina fa xew de mooy des noonu nañ ko toroxal daal di koy liquider fii ci ci Makka ah, waaye rëccu wees na rëccu wees na <laughs> mu ne gis nga gaa yi <laughs> liy dëggal lool walam yanshabu an jaahumul xabaru bi daalik mu ne nee gis nga tuuti mooy yàggul lañ fa lañ fa nekk ñu ñu jekki quelques jours wala quelques fan après wala quelques après am yeneen ay ay commerçant ak yeneen i kii yuy jóge feneen ñëw ñëw Makka daal di leen dëggal nag xabaar boobu quoi ne leen yeneen tubaab lay saabsaab ne leen Muhammad de ubbi na Xaybar te denc na Kinaana ibn Rabi'a mi ngeen xamoon rey nañ ko rey na ko seen doomi buur ba Safiya léegi ci ginnaawam lay jàll mooy mooy soxnaam. soxnaam la léegi yaa ilaa waa Makka nag waaye gis nga looloo leen dal ñu mujj nag al kaaba moo tax moo tax ci yeneen riwaay mu ne kaaba gi muy tristesse gi buur yàlla daal di koy dindi gi newoon ci julli ñi mu dindi ko daal di koy yóbbu nag ci yéeféer yi moo tax gis nga buur yàlla ni muy changer mbir yi gars yi doon kontaan bay jubilé ñeneen ñiy triste ci quelques jours mu dindi loolu changer les rôles jël ak ak ak tristesse jox ko ña jubile jubilé jël ña tristoon jox leen ñuy jubilé allahu akbar loolu la de wa adhaka wa abka buur yàlla mooy ki nga xam ne adhaka moo reetaan loo ku ree ku kontaan ku ne ku nekk ci mbégte buur yàlla la ci de waaye wa abka moo jooyloo képp koo xam ne am nga tristesse bay jooy loolu la wax wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa rabbu shi'ra voilà kon loolu la léegi kanta sayyiduna al-Hajjaj ibn Ilaat radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa imaam Muusa ibn Uqba nee na mu jële ci Seydina Ibn Shihab mu ne Seydina al-Hajjaj mais nag dafa ne woon koo xam ne kaar buur yàlla da ko mayoon alal gis nga bu doon tay dañ naan Forbes Forbes wala lan gaa yooyu di di wër milliardaires yi magazine Forbes Forbes wala nu ñu koy waxati sax di wër ñan ñoo ay ñan ñoo ay challenge xaw ma di xool ñi ëpp alal di leen trie ci monde bi naan diw Bill Gates mu ëppale kee mu ëppale mooy ñooñu alxajaaj mii moom jamono bu amoon dees na ko ci boole mais alal ji mu yoroon alal ji mu yoroon gis nga waa banu xam nga wax nañ la sulami ci waa banu sulaym la bokkoon mais gis nga li doon génn ci suuf waa banu sulaym ci ay pierres précieuses ak yu mel noon ak yi nga xam ne ay or ak yooyu mais presque yépp moo ko moomoon moom alxajaaj mi xam nga lool ñu ne la exploitant minier la gis nga bassin bii nii yépp lépp lu fi di or di génn lépp lu fi gànjar luy génn alxajjaaja ko am dama en plus commerçant la foo xam ne presque dëkk boo dem am na fa commerce buy dox <laughs> moo tax imaam euh, ibn Muusa ibn Uqba rahmatullah mu jële ci imaam ibn Shihab az-Zuhri rahmatullah alayhi mu ne gis nga sëy na alxab euh, euh, kii alxajjaaj ibn Ilaat mooy ki njëkk yónnee yonent bi alayhi salaatu salaam yónnee ko sarax mooy euh, li nga xam ne mooy azaka ji waroon ci alalam jële ko ci yooyu di génn ci suufu waa banu Sulaym moom mooy al-Hajjaj ibn Ila tellement da koo bari la woon ginnaaw gi mooy bi nga xamante ne ci la yeneen ci lay saar saam génn àddina moom Hims la ne woon fële ca Syrie xims moom lañ naan xoms léegi ay gaa yi yàq nañ ko xoolal xoolal Syrie rek xoolal Syrie rek depuis 2011 xaw ma 2011 xaw ma ñu ngi ci guerre civile xoola xoola Alep ni mel léegi Halep xoolal boroom siira bu mag boobu al-Halabi subhaanallah dëkkam bi niñ ko yàqe subhaanallah Syrie Syrie Syrie c'est mort léegi xoolal rek mosquée des yaat bu mag boobu nga xam ne temps temps Banu Umayya lañ ko fa defoon temps saxaaba yooyu rajaxe nañu ko subhaanallah ndax fitna ndax lan dañ doon toppandoo printemps arabe Tunisie def nañ ñee def nañ nañ leen def ba nii ñuy waxe may waxeeg yow le 5 septembre le 5 kii juillet 2017 ñu ngay rayante raqa wala raqa na mel raka liñ naan raka yàq nañu ko xoolal ni mel subhaanallah Dimashq yàq nañu ko fu bomb yaa ngay tàkk bakkan yaa ngay rot allahu almustaan allahu almustaan allahu almustaan Homs Homs it nañu ko moom nag Homs maan Homs Homs tubaab yi muy yóbbaal Homs la ñoom ñoo naan Homs moom Seydina al-Hajjaj ibn Ilaat ibn Ilaat foofu la ne woon ci jamono Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan mooy bi mu nee gouverneur foofu gouverneuru kan Seydina Omar ibn al da koo defoon mu neewoon gouverneuru fi nga xam ne mooy Hims mu ne kantaa ki euh, imaam Mujaahid rahmatullah alayhi imaam Ibn Sakan rahmatullah alayhi dafa solo ci yoonu imaam Mujaahid mu jële ci imaam Ash-Sha'bi Abu Aamir Ash-Sha'bi rahmatullah alayhi mu ne Seydina Umar ci xadiis boo xam ne dangay ngay gis ne mursal la mu ne Seydina Umar ibn al-Khattab dafa bind waa Sham waxoon na ne Sham mooy foofu yëpp Jordanie Palestine Hims Syrie yooyu yëpp da bind ne leen an ani ba'asu ilayya bi rajulin min ashrafikum fa ba'asu ilayhi al-Hajjaj ibn Ilat mu ne bi nga xamante ne Seydina Omar dafa bind laaj leen waa Sham ne leen indil leen ma yónnee leen ma benn góor boo xam ne ci ñi gën a tedd ci yéen la bokk yónnee leen ma kenn koo xam ne moo leen di représenter fii dama koo soxla mu ne waa Shaam ñépp d'accord daal di yónni al-Hajjaj ibn Ilaat Seydina al-Hajjaj ibn Ilaat radiyallahu ta'ala an moom imaam Ibn Hibbaan rahmatullah alayhi nee na ci début xilaafa Seydina Umar ibn al-Khattab la génn àddina ci début xilaafa Seydina Umar radiyallahu ta'ala an am na nag ñeneen ñu moom dund na xilaafa seydina ali ibn abi taalib ah waaye li gën a dëgër mooy que ne ci xilaafa seydina omar ibn alxataab ci la génn àddina moom seydina alxajaaj ibn ilaad assulamiyu thumma albahziyu kon radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu